fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabil muwaffi tis'iin baabu isgaa'il jaliisi li hadiisi jaliisihi allazii laysa bi haraamin wa istinsaati al-aalimi wal-waa'idi haadiri majlisihi. kon ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bi ñu génn chapitre bi nga xam ne moo doon quatre-vingt-neuf di garab wala bunt ci toolu nit ñi sell ñi di quatre-vingt-neuf juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent mu doon wax baabu istihbaabi bayaanil kalaam te xadis bi mujj woon gis mu doon xadis numéro 697 mu ne woon wa an aishata radiyallahu ta'ala anha annaha qalat kana kalaamu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kalaaman fasla bani mu jeex walillahi alhamdu wal minna tey ñu ngi chapitre bi ci tegu ba léegi ci kitaabul adab <coughs> waaw téereb teggini muy chapitre 90 wala garab numéro quatre-vingt-dix mu ne baabu buntu israil jalis waaw mooy dégluloo ki nga toogalool li xadiis ki nga toogandool mooy ki toogandoog ki toogandoog kenn déglu bu muy déglu li xadiis yi jalis yi di déglu xadiisu waxtaanu ki mu toogandool alladi laysa bi xaram fekk a condition que waaja mu tooma dool di déglu ay waxam la wax du lu xaram sinon bu dee ay jëw lay wax alquran wax na nu ñuy def dinañ ci ñëw léegi waaye wastin saati buntu bii day wax ba léegi noppiloo alaalimi mooy boroom xam-xam bi di noppiloo wal wa'idi bi ah. ki nga xamante ne nii mooy waaraate ah noppiloo gu muy noppiloo xaadiri majlisi ñi nga xam ne ñoo teew jataayam mu noppiloo leen ah ñu déglu ngir ñu daal déglu li nga xam ne moom la boroom xam-xam yi di wax waaw léegi lii nii kon buntu bii li muy wax daa bokk ci tegginu biti yi teggin ni nga xam ne mooy côté muamalaat yi diggante nit ki jëflante yi mu war a jëflanteeg bay mbokki nitam mooy boo nekkee ci jataay am kuy waxtaan nga déglu ko maadaama la muy waxtaan alhamdulilah nekkul lu xaram sinon bu dee lu xaram suñu borom waxoon nañu ni ñuy def waqad nazzala alaykum fil kitaabi an idaa sami'tum aayaati llaahi yukfaru bihaa wa yustahza'u bihaa falaa taq'uduu ma'ahum hattaa yaxuuduu fii hadiisin ghayrihi innakum idan mithluhum inna allaha jaami'ul munaafiqiina wal kaafiriina fii jahannama jamii'an. borom bi ne woon waqad nazzala ca suuratul anaam la ko waxoon. te wàtte woon nañ aleykum ci yéen jullit ñi yéen nit ñi fil kitaabi ci téere bii di alquran an ila sami'tum boobu ngeen déggee ayatillahi aayay yàlla yi yukfaru biha ñoo xam ne ay waxi kéefër la wax waaw di fowe wa yustahza'u biha di fowe li nga xamante ne nii mooy aayay yàlla yi mool alquran di ko fowe di ko weddi ah naam xam nga ne nettali yi nangam ak nangam waaw xam nga ne bon alquran nangam ak nangam loolu on comprenait que c'était pour les gens yi nga xam ne moyen âge la woon mais léegi bon àddina day dox nangam ak nangam ak di ko wax ay waxu kufriyaat wala di ko saboote di saboote naan xoolal ay àjjana yoo xam ne nangam eh, xam ngeen ne yooyu nangam di saboote fala taqudu maahum ñu mel noonu bul toog ak ñoom waaw yaa ngi toogoon ak ñoom ñuy xuus ci lool. jóg leen jógal amoo ngeen droit toogatee ñoom hatta ba kera yaquudu fi hadithin ghayri la ñuy changer discours la changer waxtaan waxtaane leneen soppi waxtaan waxtaane leneen te bàyyi alxuraan bi ñuy fowe ak di ko di ko di ko di ko di ko eh, weddi léegi bu ngeen ko deful toog ñoom ñuy continuer nga naan parce que je ne autrement manu ma woon def dara il fallait ma toog parce que dem na doon duñ ma woon gis euh, euh, ñu xoole ma bët bu rafetul suñu borom ne innakum idan mislu misluhum boo ma fàttale koo toog fa continuer na leer ne yéen ak ñoom a inna allaha te ngeen yëg ne borom bi de jaami'ul munaafiqiina <coughs> waaw mooy dajale naafiq yi ndax bu boobaa yow yaa nangu ndekete yow li ngay woor ni eh, weg di nga alxuraan de kii nga ñëw ñu koy saboote nga toog di ko dégg fàtte nga continuer borom bi dina dajale naafiq yi wal kaafiriina ah ak ñi nga xamante ne nii mooy weddikatu yàlla yi ñoom ñëpp dina leen dajale ci jahannama biir safar la ñuy dugg ñoom ñëpp la leen dajal waaw allahu akbar jami'an ñoom ñépp waaw te borom bi doon moo waxoon ne waxoon naa ci téere bi mooy ci suuratul an'am niñ ko waxe wa idha ra'ayta alladhina yaxuduuna fi ayatina fa a'rid anhum fa a'rid anhum hatta yaxudu fi hadithin ghayrihi wa imma yunsiyannaka ash-shaytaanu falaa taq'ud ba'da dhikraa ma'al qawmi adh-dhaalimiin waaw suñu borom ne wa idhaa ra'ayta yonent bi alayhi salaam la doon waxal waaye képp ku gëm nekk ci gannaawam boo gisee yow jullit bi alladhiina ñi nga xam ne yaxuuduuna dañuy xuus fii aayaati llaahi ci aaya yàlla yi di ci fo waaw ñu ne xaw may kolk lañ ko tuddee lool ñu jàpp alquran di ci wëg ak nangam ak nangam wala tee débat ak nangam ak nangam wala toog noonu rek wala dugg ci alquran ak sunna aaya yàlla yi nag alquran gese de ak sunna yonent bay sa sam ñu koy foowe fa enridanum dummóoyu leen waaw jógal nga dummóoyu leen hatta ba kera yaxuudu fi hadithin ghayre ba ñuy dugg ci beneen waxtaan sans le sujet léegi nag bu yàlla defee ne dogaloon ci dogalam bu njëkk wa imma yunsiyannaka shaytaan da nga faa nekk ñuy wax ci lool bi fooy alquran di wax lu tegginuwul ci xaqu borom beeg yonent bi alayhi salaam mais sa xel demu ci yaa ngi toog mais fàttale fàtte woo nga fàtte affaire bi ndax shaytaan moo këf sa xel mu ne bu la shaytaane fàttale ko fàtteloo ah fala taqoon jalla waaye bul toog di mukk ba'da zikra ginnaaw ba ko fàttale ko jamono yi nga fàttale it way man fat ba nga fàttale am ñooñu nga xam ne ñuy xuus ci aaye yàlla yi xadiis yonent bay saa xam di ko fooy ma al qawmi zalimin bul dëjoo di di toog noonu fekk changé wuñ ci ñi nga xam ne ñooy nit ñi nga xam ne ay tooñkatu seen bopp lañ waaw moo tax baabu israil jalisi li xadiisi jalise buntu aji toogaakoon bi di déglu waxi kamu toogal alladi laysa bi xaram du xaram waaye waxuma la yàlla yi rek waaye bu dee jëw la ndaje moo xam ne même bu dee ndajam diine lañ ko wax jëwaate kese la ndajam jëwaate la waaw ndajam jëwaate la parce que gars dañoo xool ba laaj ne ndax kenn raxuñu waaw bi ñu xamee ne kenn raxu leen ñu commencé nag bi dugg tey waas beneen kuréel bi nga xam ne kat buñ dajee ci tànt yi ku nekk di raayal sa mbokk gannaawam naan ñoo fi yow yéen kay ci lu baax ngeen nekk nangam ñun ñëpp benn lañu nangam ak nangam te bu ngeen wéetee yéen rek ba ne ndax kenn raxuñu ñu ne déet mu leer ne kenn raxu leen ngeen commencé lépp lu ñaaw nit manula xalaat jullit normal nga xam ne xalaatam du ci dem mu koy yàq ñoo xam ne ñoom waat naa ne ñenn ñi moom ay wëllu yu leer lañu ñu leen koy yàq waaw yow ndaje moom boo fa newee même waa yi nga xam ne moom lañ ne mooy xalifa bi wala mooy sëriñ bi moo mën a débat bi yow jógal nga dem taalibe bi amoo droit di fa toog waaw déglu waxtaani ki nga xam ne moom nga toogandoo bu dee laysa bi haram te lool aaya yii ñu jóge moo ko leeral waaw dégluy jëw nekkul koo xam dañ leen koy aaye wala laaye biir leen boo leen laayee biir ñu bañ nga dem sa yoon moo tax xattaa ci dem wuyu ji hadis bañ doon wax xàqu jullit ci boroomu jullit farata yi nga xam ne bokk na bu la woowee invité nga wuyu ko loolu mooy mariage bi nga xam ne moom lañ doon wax même bu dee lool mooy il faut bu bañ a nekk lu xaram wala lu xaram la fay am boo demee man nga leen a laaye biir boo leen laaye biir dégguñu la nga jóg dem sa loolu ñëpp a ci yem nag amul ay kumba am day kumba amul day amul bu dee ñoom diw la moom ma jaay fa ne waa maa dëggu bu dee nag ñoom diw la walla partenaire ñooy wax diine ñooy wax na ustaas bi mooy jàngale sax ma ne loolu ci dara même bu dee mooy jàngale nga ñëw fekk tey ja au lieu ñu jàngale tey ñu ngi nekk ci yoo xam ne ay débat yoo xam ne amul solo sawaay nga ne ah kon de xam naa euh, kon euh, cours bi du am tey ah, wala njàngale bi du am tey ah, dars bi du am tey ñu ne non c'est que waxtu yi bon daanaka daanu xaju yow bu fa toog nee leen waa kon nag xam naa ba bii di ñëw insha allah waa kon gars yi waaw waaw salaamaaleykum voilà nga dem sa yoon bu fa toog parce que débat ñu dugg ay jëwaate laak wax ci deru nit ak yu mel noonu loolu dafa xaram que ngay toog tal noonu di déglu ay waxtaanam daa war a nekk koo xam ne ah alladi laysa bi xaram li xadiisi jalisi alladi laysa bi xaram bu dul lu xaram waaw kay waaw ay kàcc toog koo xam ne ay kàcc lañ fay wax di créer ay wax yoo xam ne amut moo tax euh, léeg-léeg ki xam moo sonn waaw ki xam sonnul sax de mais nit ñi ñoo jàpp ne moo sonn mais moo gën a féex ci ñëpp te loolu ngay gisee boo xamee yu mel nii day tax xam nga boroom xam-xam di nga xam ne dafa xam ne bo waxtaan wee ñu samp fee gaa yi seen waxtaan yi waa ji waa ji yàgg naa déglu waa ji waxtaan mais ay mawdu'at kese la fiy wax <laughs> dina wax ay xadis mais xadis yoo xam ne ça n'existe pas yonent way saa saa waxu ko mais extraordinaire la tant bi tëbëka dal moom mu xam lool mu nekk ay wax yoo xam ne ñu ngi ko escale yonent way saa saa mais yonent way saa saa moom manu laaya biir bu fa demee te manu laaya biir waa ji en ngir mu bako ba mu bay waxam yooyee kooku même bu dee ne dañ nekk mooy c'est c'est le ndaje de de de l'année oustaz yëpp daje fa yow mi ngi xam loolu mais amoo droit di dem parce bu boobaa yaa ngi cautionné ay wax yu demewul noonu waaw <laughs> mais ki nga xam ne xamu ci dara daa bëgg lu yiw ndeysaan bëgg nal dina nee nañ yorante bay sa sam nee na waxtaanu diine ndeysaan moom mu dem mais yow moom mën naa dem ndax loolu foofu la tollu zalika mablaghuhum min al-ilm tollu yow bi féete foofu nag xam ne lii du nii mënoo toog di ko seen yenn yi waaw loolu nag bu ko nit ñi xamoon dinañu war a xam lu tax ñoom diw diw bu ndaje sàngam amee moom li mu bëgg yiw li mu bëgg ay hadith ay alquran mais duñu ko fa gis jamais te pourtant moom yooyu kese ko ñoom. waroon ngeen ko laaj <laughs> ci pet moom itam mu tontu leen bu dee gis nga ne tontu leen moo gën ci lu leer te sincère waaw <laughs> te yàlla tax bu boobaa dina leeral lu tax waaw du ne daa amul problème problème ak ñoom waaye contenu waxtaan wala manula nekk foo xam ne jataay boo xam dafay ne ndax am na kersa boroomam gis ko te bu ëllëgee rek dafay saa saa na ko yow diw yow yaa yow ak li nga xam lépp <laughs> ah. li nga xam lépp ci samay wax ak xam li nga xam ne dañ ma koy tuumaal du noonu nga xamoon ko nekk ci jataay ñaata nit a fa newoon nga toog ñu naan man nee naa man nee naa man nee naa loo xam ne yow mii xamoon nga ne demewul noonu ndax waxuma ko nga toog noppi ñu bari jël ko di ko jëf ah bu boobaa responsabilité la ca kanam yonent may saar saam mu dee waajooju mu xam yooyu yëpp mu ne ah lool nag tax na man daal foofu manuma faa dem <laughs> ah parce que ci moom loolu day xaram mu ne foofu am ah. bu dee ne ah laay biir biir waajay wax ne ko ah ñu moytu nag parce que yenn yii nii borom xam-xamu domaine bi nangam ak nangam xam le nañ ne xadiis yi yonent way sa sa waxu ko nangam ak nangam te loolu manoo ko gatoo waaw waaye bokk na ci beneen côté bi nga xam kon côté boobu leer na kon toogaale dégg waxu keneen dafa bokk ci ay teggin bu nit di wax nga koy déglu waaye muy wax ngay faire semblant que dégluwoo ko di ko ko wan sax ne déglu ma soxlaw ma li ngay wax loolu ci ñàkk teggin wala di jaay waa xam naa li ngay wax waaw wax naa la yeneen tubaab yi saa nga foog ne moom ci <laughs> déglu benn boo xam ne da doon xutba benn waaye bu doon xutba bu xutba ba pare mooy ka boole woon yàlla ak yeneen tubaab yi saa saam ci men kii yeneen tubaab yi saam ne. <laughs> seen seen imam bi seen xutbakat bi voilà mooy li mu def du noonu waru defe noonu yeneen may sa sa mi yeneen di xutba <laughs> waaw kon lan moo tax yow nga foog ne yow yow daal sa waay xam naa ko non non non non lay wax dara non xam naa xam naa xam naa jaru ngay kontu wal iyaazu billaah loolu bokkul ci ay teggin ñu ngi ci kitaabul adab waaye wastinsaati alaalimi boroom xam-xam bi noppiloo gu muy noppaloo wa wal waa'iz ak waaraatekat bi haadiri majlisi ña nga xam ne ñoo fekke jataayam mu noppiloo la parce que wax du ay waxi boppam waxi yàlla ak waxi yonent bay sàttaam te boroom bi dana woon yaa ayyuhalladiina aamanu laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi waaw yaa ayyuhal laziina aamanuu laa tarfa'uu aswaatakum fawqa sawtin nabii wa laa taj'aluu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'maalukum wa antum laa tash'uruun borom bi waxoon na ca suuratul xujuraati aaya deux yéen ñi yàlla bu leen yëkkati seen kaddu ba muy féete kaw kàddu yonent bi alayhi salaatu wassalaam te bu leen ko jëllu béeru yëkkati seen kaddu ba kaw gin koo yëkkataloo baat comme ni ngeen koy defante ñeen ñi seen biir ndax li ngeen di risqué waaw li leen di yoot mooy seen jëf yépp simpeeku yàqu te du ngeen ko yëg allah waaw allah allah loolu lu garaw la kon noppiloo moo tax <coughs> surtout ñun wolof seetlu naa côté bopp am na ñoo xam ne ci ñun ñu bari dañ ci am problème ñëw ci waxtaanu diine di noppi ñu bari xamuñu ko en tout cas am na ñu bari ñu ko xamul ñoom pour ñoom buñ ñëwee voilà gisante entre copains voilà ay bay bay nañu gise ah non alors c'est pas comme ça ça l'occasion ngeen ñëw bokk fi ngeen toog côte à côte di waxtaanee ah, ah, guy gàgg daqaar gàgg lu xaay lu ño- lu xaayut déet fii waxtaanu diina la déglu noppiloo gi boroom xam-xam di noppiloo wala waaraatekat bi ñi nga xam ne ñoo teewe jataayam waaw ñu déglu ndax yéen ñi gëm yàlla bu yàlla ak yonentam alayhi salaam di wax kon da di déglu waaw istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum nan ngeen di wuyoo yenente way saat sa ak ndaw yàlla ak ndawam bi alayhi salaatu salaam bu leen déglu ngeen ba xam ne mu ngi leen di woo te yaa ayyuhal ladina amanu yéeg wax yooyu yéen lay interpeller ah même bu dee xam nga ko yaay jàngalekat bi tey nga toog comme li wax sànq nga déglu borom bi mën na laa wan ci waxu kii même bu dee sa taalibe loo xam ne yow masoo koo soupçonné waaye déglu déglu xam-xam ci kaw loo xam ne xamoon nga ko dégluwaat ko leer la ci kaw leer moo soxlawul leer ah kon nag mu ngi no al imam al hafiz an-Nawawi léegi nag moo di fi benn xadis kepp dong après daal di tëj bunt bi muy xadis numéro six cent quatre-vingt-dix-huit man <coughs> an Jarir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi hajjatil wadaa' istansit innaas summa qaal laa tarji'uu ba'dii kuffaaran yadribu ba'dukum riqaaba ba'd muttafaqun alayhi kon al imaamu al haafizu an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu andil ñu fi hadis boo xamante ne nii mu ngi koy jële ci Seydina Jariir ibn Abdillah Yuusufu haadihi al umma <laughs> waaw waaw yusufu hadihi l taala anhu arda dafa taar woon lool xaar <laughs> moom la Seydina Omar doon wax jarir mi mooy yusufu hadihi l umma mooy Seydina yusufu ca taar bu rëy bu alayhi salatu akbar xam nga hadis mel nii gisoon nañu ko bu mel nii mooy xadis ci chapitre vingt-six baabu tahrim zulmi wal amri bi raddil madalim xadis deux cent cinq mu doon xadis ibnu Umar radiyallahu anhu waxoon na lu mel nii ci xadis bu gudd mu andi woon discours ba mu defoon ca xajjatul wadaa mooy aju tàggatoo ga waaw bim naan bi mu naan leen wax ba pare naan ndax jottali naa ñu ne ko ahakay mu naan allahumma shad yàlla seedeel ñetti yoon mu ne waylakum aw wayhakum unzuru la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd waaw boo demee foofee taxawoon nañ ci xadiis bi fu mel ni kon mu ne wa an ja mu ne an Jarir mu ngi jële ci Seydina Jarir ibn Abdillah al-Bajali radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne qaala lii mu ne wax na ma rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fi hajjatil wadaa'i voilà ci aju tàggatoo gi la ma yonent bi alayhi salaam wax li ma waxee lii ne ma istamsiti naas ne ma jarir déglulul nit ñi waxal nit ñi sàkkul ci ñoom ñu déglu ndax discours bi ma ndax wax ji ma war a wax mooy si naa jarir def mooy neewul def naa ko mais loolu xam nga ne def na ko ah déglu leen waaw ah, wala rek bu dee ci wolof ak déglu waaw ak déglu isma'u waaw yaa yoon naas isma'u yéen ñi di déglu leen waaw déglu leen yonent bay sa saam mooy sàkku ci yéen ngeen déglu laa tar léegi nag yonent bay sa saam ba ko nit ñuy déglu summa xaala mu ne waaw léeg-léeg tamit nit ñi dinañ déglu mais c'est waa ji waxtaan moo nekkul à la hauteur <laughs> waaw xam nga sànq ñu bari ñoom dañuy ñëw wax waxkat bi di wax di wax jiiri ñoom ñuy ñoom di wax xam-xam ñuy wax mais am na yoo xam ne dañuy noppi mais kii wax moo nekkul à la hauteur parce que bu dee ay at kese la muy wax kay wala yoo xam ne ay duggaateeg ay glorifier boppam ak wax ay ngandal seen côté képp loo xam ne wax dëgg yàlla jarul woon paas. waaw wax dëgg yàlla jarul woon génn sa buntu néeg ay nettali yoo xam ne ay nelaw di taxawaalu la waaw taxaw di nelaw la waaw ay dormir debout kese waaw nga xam ne vraiment da naan foo saay daal foo li ma fi doon def <laughs> waaw léegi rek way sa salaam kon wax sëy naa Jarir ibn Abdillah mu noppiloo nit ñi summa qaala ginnaaw gi nag mu tàmbali discours bokk na ci la wax mu ne laa tarji'u ngalawaay bu leen dellu bandi sama ginnaaw kuffaaro nekk ay yéefér yadribu yoo xam ne dañuy dóor ba'dukum lenn ci yéen riqaba ba'd wala kuffaaran ñoo xam ne dañoo gàlloo seeni euh, seeni seeni seeni jaasi ndax lool day tekki kuffaar tamit <laughs> waaw waaw gàlloo seeni jaasi yadribu muy dóor ba'dukum lenn ci yéen riqaba ba'd doq ñu naan mu ne muttafaqun alayhi al imaam al haafiz al Buxaari naka la imaamu Muslim Abul Husayn rahmatullahi alayhima ñoo ko bokk solo léegi laaj bi mooy est ce que ñoom dangoo ko solo ñu ne leen déedéet al imaamu Ahmad ibn Muhammad seen sëriñ jiitu woon na leen ci naka noonu al imaamu Nasaa'i daal na koy solo al imaamu Ibn Maaja rahmatullahi ala al jamii al imaamu al Buxaari rahimahullah mu ngi ko njëkkandi kitaabul ilm baabul insaati lil ulamaa mu ne haddasanaa Hajjaaj mu ne ku ñu nettali mooy Hajjaaj di Hajjaaj ibnul Minhaal al-Anmaati Abu Muhammad al-Attaar al-Basri rahimahullahu ta'aalaa qaala mu ne haddasanaa Shu'batu mu ne ku ñu nettali mooy Shu'batu Shu'batu ibnul Hajjaaj ibnul Ward al-Ataki al azdi abu bistam al wasiti moom lañ daal basri moom lañ doon wax jotaay bi ñu génn qaala mu ne axbarani mooy masuma bind lu ñuul ci kaw lu weex te kenn masula wax manaan la répété mu ne qaala mu ne axbarani xabaare na ma ali ibn mudrik mu ne ki ma nettali sooba ki ma man dong mooy ali ibn mudrik an-naxa'i al-Kufiyu euh, Abu Mudrik rahimahullahu ta'ala an Abi Zur'a moo ko jëlee Abu Zur'a kii surtout Seydina Jarir la mais Abu Zur'a ibn Amr ibn Jarir ibn Abdillah al-Bajali doomu Jarir bi tudd Amr moo jur Abu Zur'a bi am na nag ñu ne moom Haram la tuddoon ñii ne non non Abdallah la tuddoon ñii ne Abdurrahman ñii ne Amr ñii ne non Jarir la tuddoon comme maam ji waaye daal li ñu leer mooy Abu Zur'a la siiwee nekkoon surtout Seydina Jarir ibn Abdillah al-Bajali al-Kufi an Jarir mu jëlee ko ci maamam. Ah, muy Jarir ibn Abdillah ibn Jabir ibn Malik ibn Nadr ibn Tha'laba ibn Jusham ibn Uwayb ibn Khuzayma ibn Harb ibn Ali ibn Malik ibn Sa'd ibn Nadir ibn Qadr ibn Abqar ibn Anmar al-Bajali ah, radiyallahu ta'ala anhu nekkoon saxaaba Yonent bi saa saa bokk ci ñi nga xam ne ñooy saxaaba yi mujjee ñëw ci Yonent bi saa saa mujjee tuub léegi nag moom mii eh, mu ne teni anna nabiyyi sallallahu alayhi wasallam qaala lahu fi hajjatil wadaa istamsiti an-naas fa qaala laa tarji'uu ba'dii kuffaara yadribu ba'dukum riqaaba ba'd noonu la ko imaamu al-Bukhari indi fi indi na ko feneen ci kitaabu diyaat yi indi na ko foofee waaye indi na ko tamit feneen ci kitaabul fitan léegi nag al imaam kanta al imaamu Muslim ibn al-Hajjaj Abul Husayn moom mu ngi woon di kitaabul iimaan baabun laa tarji'uu ba'dii kuffaara mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Muhammad ibn al-Musanna wa ibn Bashar jami'an ci ñetti sëriñam di Abu Bakr ibn Abi Shayba mi ngi gisoon moo frère am ci hadith Abu Dawud bi ñu génnoon bee paase eh, moom ak Usman ak Abu Bakr ibn Abi Shayba ñoom ñaar ñëpp boobu fii moom kenn ki rek la mooy petit frère bi Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba si woon ci Abu Bakr ibn Abi Shayba al-Hafiz al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti al-asl rahmatullahi alayhi Eh? moom nga xamante ne Kufa la ne woon moom wa Muhammad ibn al-Musanna mu ne suñu beneen sëriñ ñun imam Muslim de Muhammad ibn al-Musanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anabi Abu Musa al-Basri az-Zamin sëriñ wa kutubu sitta wa ibn Bashar ak doomi Bashar mooy Muhammad ibn Bashar ibn Uthman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi Abu Bakr al-Basri ci Bundar rahimahullahu ta'ala wa jami'an ñoom ñépp ñetti sëriñ yi yépp an Muhammad ibn Ja'far ñu jële ko ci Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawla Abu Abdillah al-Basri a kii mooy Ghundar rahimahullahu ta'ala moom an Shu'bata mu jële ci bàyyi ji leen dinañ ko sànq di Shu'bata ibn al-Hajjaj mu ne ha Imam Muslim taxawal am naa ci beneen càllale mu ne wa haddathana Ubaydullah ibn Mu'az mu ne Seydina mu ne sama sëriñ nettali nañu beneen sëriñ di Ubaydullah ibn Mu'az ibn Mu'az Ubaydullah ibn Mu'az ibn Mu'az ibn Nasr ibn Hassan Abu Amr al-Basriyu al-Anbariyu rahimahullah mu ne kaddu yi may indi hadis bi fii nag ci moom lañ ko jëlee moom laa indi ay kaddoom fii mu ne haddathana mu ne nettali nañu abi sama baay di Mu'aaz ah Ubaydullah ibn Mu'aaz ibn Mu'aaz muy Mu'aaz ibn Mu'aaz ibn Nasr ibn Hazzaan Abul Muthanna al-Basri al-Qaadi al-Anbariyu at-Tamiimiyu rahimahullahu ta'aala kon moom mu ne ah, ah, mu ne haddathana nettana Shu'ba gis nañ ko sànq an Ali ibn Mudrakin gis nañ ko sànq sami'a Aba Zur'a mu ne dégg naa Aba Zur'a di surtout Seydina Abu di di ah, Abu eh, Abdallah di di Jarir ibn Abdillah yuhaddithu an jaddi muy nettali di jële ci maamam di Jarir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhuma anhu qaala mu ne qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hajjatil wadaa istansidin nas thumma qaala la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqa'a xaaba baam ñii na ko ëndee léegi xadiis bi kon ginnaaw càllale ci euh, nu mu tudd taxriij bi fi mu nekk fi koy fekk ñi nga xam ne noonu la ko imaamaani daal di solo léegi mooy xadiis bi nii léegi lëkkaale mooy lii tax imaam indi ko fi mooy li yonent bay saab sëy naa jarir ne yonent bay saab moo ma sàkku ne ma noppi loolu nit ñi istamsiti naas mu ne istamsiti naas looloo tax mu daal di ko fi indi mooy kon yonent way saasaam dafa war a wax mu noppiloo kon mooy boroom xam-xam bi li nga xamante ne nii noppiloo bu muy noppiloo wala waaraatekat bi ña xam ne ñoo feewu jataayam bu waree wax ñoom jàngale waaw loolu na ñépp noppi ba pare waaw pas jàngale ñii di wax fee ñii di wax fii ku nekk di wax sa soxla déedéet ñii di wuyu téléphone ñii di SMS ante ñii di oustansap déedéet wala di wax naan je laisse un message wa allo voilà alors que waajee ngi dañuy noppi voilà moo tax yeneen trois cent cent digal gu mu ko digal ne ko waxal nit ñi istamsiti naas loolu mooy lëkkaale mu bunt bi wastin saatil alimi wal wa'idi hadiri majlisin waaw muy lii mooy teggin moo tax yonent bay saa saa jàngal teggin xamal ñu ne xam-xam buñ koy sotti fenn ñooñu dañoo war a déglu ndab ya dañoo war a ubbeeku ba set nopp ya ubbeeku ngir mën déggu déggu li nga xam ne mooy leer bii di xam-xam bi war a wàcc ci seen dënn yi waaw léegi kon mu ngi noonu lëkkaalee ma ngoom kanta euh, euh, li xadiisi euh, isqa jalisi li xadiisi jalisi alladhi laysa yi xaram yonent may saa saam léppam leer la waaw moo tax borom bi ne wuyu leen yéen ñi yàlla wuyu leen yàlla ak yonent may saa ndax du ñu leen woo loolu lay tekki de idaa da'akum limaa yuhyikum ndax ñoom du ñu leen woo lu dul lu leen di dundal seen yaram yeeg rawatina seen ruux yi waaw loolu moom waxuñu <laughs> léegi nag ñun ñi ci des ak ñeneen ñun suñu waxtaan la ñuy seet est ñun suñu waxtaan wi ñuy waxtaan lu xaraam la wala lu dagan la bu daganee wala loo xam ne sax mu baax la kii teggin mooy nañ ko déglu lu dagan la nii rek nañ déglu waaye bu dee lu xaraam la moom loolu day li ñuy jóg voilà kon kon loolu mooy lëkkaale bi léegi ginnaaw gi Seydina Jarir ibn Abdillah radiyallahu anhu boroom xam-xam yi nag am nañu naan lii nga xam ne mooy dane qaala lii rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi hajjatil wadaa ñenn ñi dañuy woote ne lii nii euh, dañ ko tee yokk mais jarir waxu ko waxul ne ci hajjatul wadaa la fan nañ ko teg parce que ñoom dañoo jàpp ne Seydina jarir ibn abdillah xam nga sànq bi ñuy tàmbal maa ngi la naan bokk na ci sahaaba yi mujjee gis yonent bay saasaam ñi mujjee ñëw ci yonent bay saasaam nekk sahaaba moom mii loolu ñooñu wax loolu nag ne moom dafa tuub ginnaaw hajjatul wadaa ginnaaw xajjatul wadaa waaw kon nag loolu man nekk ne bon jarir kon daa fekk de bon kon daa fekk ne yonent way sa sam ne ko xajjatul wadaa kam mooy ajog tàggatoomam bi bon loolu leeroon na mooy <laughs> man kay maa ngi lay déglu man kay foofu laa bëggoon a ñëw di yaa waxoon bii passé hadis bi ñu firoon kii du ñoo ko jàngoon kaana <laughs> kalaamu rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam faslan yafhamu yafhamu kullu man yasma waaw waxu yonent way saasaam da loolu leer de wóor ne yàlla laax boo fi waxee boo foxul lu leer hadis bi laa lay delloo <laughs> ma ne la cay way noonu la de exigeant wal yaay yey <laughs> waaw <laughs> ma hajjatul wadaa ayu tàggatoo tàggatoo wax kuy tàggatoo ma ne la yonent bay saa salaam moo tàggatoo xeeta waaw keroog waaw moo tax Mawlaana Ibnu Umar hadis bi ñu la doon wax sànq ne la boo fa demee deux cent cinq ne la hadis bi euh, am na partie bu doon wax ci loolu luñ gisoon foofu euh, moom dane dañ doon wax xajjatul wadaa te man xaw xamuñu woon luy xajjatul wadaa waaw kunna natahaddathu an xajjatil wadaa wan nabiyyu bayna azhurina wala nadri ma xajjatul wadaa <laughs> mu ne ñun dañ doon wax xajjatul wadaa te yonent bay saa saa ma ngi gisoon biir te xamuñ luy xajjatul wadaa ba yonent bay saa saa nag daal di xutba hatta hamidallah rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa asna alayhi thumma dhakara al-masih ad-dajjal fa asnaba fi dhikrihi wa qaala maa ba'atha Allahu min nabiyyin ba mu jeexe waxoon ci hajjatul wadaa la woon waaw mu nekk ci la nga xamee ne ah kon hajjatul wadaa mooy aju dara keneen tubay saa saa keroog ci la leen doon wax naan xudu anni manasikakum la'alli laa alqaakum ba'da 'aami haadaa jëlee leen ci man ni ngeen di aje amaana dootu ngeen ma. dootu ngeen ma dajeeg dootu ma dajeeg du ngeen dajeeg man fii nii ginnaaw sama at mi mooy tàggatoog ñoom waaw tàggatoog ñoom ci gàttal looloo tax ñu koy woowe ak xeetam eh, ñu koy woowe li nga xamante ne nii mooy xajjatul wadaa waaw waaw waaw mu ngi noonu kon istamsidin naas nañ cellantu noppi waaw kon nag mu ngi noonee léegi euh, euh, liñ doon wax am nag ñu ne noo c'est que affaire bi lenn la kowaa mooy mooy naa euh, Seydina Jarir fekkewul loolu kon lii dañ ko cee yokk mais loolu dëgërul te ku mel ni ñoom al-Imam Ibn Abdul Bar ah moom daa jàpp ne moom dafa Seydina Jarir quarante jours avant yonent bay saasaam bi génn àddina ci la ci la ci la ci la ci la ñëw quoi ci la tuub waaw léegi waaye loolu noonu dafa wuuteeg li nga xam ne leneen boroom xam-xam ku mel ne al imaam al Baghawi ak ñoom Ibn Hibbaan comme ni ko al imaam al Haafiz Ibn Hajar tudde rahmatullah ala al jamii que ne mukk kii ci Ramadan sanata ashr la tuub Seydina Jarir weeru koor ci fukkeelu at mi ginnaaw gàddaay yonent bay saa saam ci la tuub te loolu kon mooy aj ji ñëwgula te loolu mooy dëgg te loolu mooy li nga xamante ne mooy insha allah li gën a dëgër te loolu moo sëy naa Jarir dana ma ne man yonent waaye saa saa moo ma ne ma noppiloo nit ñi eh, eh, xajjatul wada kon nag loolu la moo tax loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër insha allahu taala te ne fekke woon na ko waaw waaw fekke woon na ko kon nag yonent waaye saa salaam daal di leen noppiloo wax leen yu am solo foofu bokk na ca lam leen wax laa tarji'u ngal la waay bu leen dellu bandi yi sama gannaaw kuffaar nekk ñoo xamante ne dañuy nekk ay kuffaar <laughs> nekk ay yéeféer waaw loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi am na ay wax yuñ ci wax waaw gisoon nañ ko bi ñuy gis xadiisu a Mawlana Ibn Umar biñ la wax cinq deux cent cinq voilà moo tax al imaamu Nawawi rahimahullahu taala bi mu koy shara xadiis bi mu ne nag ah lii nag boroom xam-xam yi qiila fiihi maanaaw qiila fii maanaaw sab'ata aqwaal wax nañ ci maanaawu bu leen nekk ay yéeféer ku faaran juróom-ñaari wax ahaduha benn bi anna dhalika kufrun fi haqqil mustahall bi ghayri haqq mooy ki nga xam ne dafa ñëw euh, di daganal mbir mi waaw di xare di rey ay nit ba pare daganal ne walaw lii daraa ci nawul dafa dagan booku moom yéeféer la taboo jàpp ñaareel wax mu ne almuraadu kufrun ni'ma mooy weddi xéewal wa haqqul islam ak haqqul islam yàlla mi leen dugal ci l'islam defal leen xéewal bu toll nii amu ngeen dara lu ngeen def ngeen mu digle ngeen nekk uxu ay uxwa mbokk waaw di laajante biir di bëggalante li nga bëggal sa bopp ngeen di eh, faatante loolu daa bokk ci li nga xamante ne mooy weddi xéewul yàlla ñetteel mu ne annahu këne eh, dafa yaqrubu min al kufri wa yuaddi ilay mooy di reyante di rey ñenn ñi di rey ñeneen ñi loolu ah man naa jëmale nit escalier la escalator la bu lay jëmale ci ak yi ak kéefër te da la ciy jege ñoom waaw te mën na li taa yóbbu mu ne war rabion ñeenteel bi nag wax bi annahu fi'lun ka fi'lil kuffar mooy wax ji nga xam ne mooy jëf la joo xam ne jëfu yéefér yi ñooy def loolu yéefér mooy rey jullit mais lii mooy du jullit mooy rey jullit voilà loolu la mu ne yonent nag bu leen mel ni yéefér waaw ba yéen yéefér yi nga xam ne ñoom ñoo leen doon rey yéen ngeen di rayante seen biir mu ne wal xaamis al muraadu xaqiqatul kufri wa maana la takfuru voilà am ñu ne bi noonu euh, loolu mooy dëgg-dëggu kéefér sax lay wax waaye maanaawam li ci yonent waaye saa sam jógu mooy laa takfuru bu leen weddi bal duumu li am ba des sox leen muslimiin a nekk waaye wommatu nekk jullit mu ne wa saadi su juróom benneel bi hakaahu al-Xattaabi mu ne al-imaam al-Xattaabi rahimahullah moo ko nettali wa ghayru waqulul moom anna al-muraada bil kuffaar al-mutakaffiruuna bi silaah bii lañ la doon wax sànq mooy ñi nga xam ne dañoo nga dañoo dañoo <laughs> mooy dañoo sol seeni armée yor seeni armée yonent way saasann bu leen def loolu diggante ay jullit ak jullit di armé wu ku nekk armé wu contre keneen waaw mu ne loolu parce que yuqaalu ah takaffara ar-rajulu bi silaahihi idha labisa mooy bu ñu nee takaffara ar-rajulu nit ki de mooy euh, takaffara ar-rajulu bi silaahihi mooy bu dee yor nay armem waaw mu ne kon yool la waaw moo tax mu ne al imaam al azuri wax na ci kitaabu tahdhibul lugha mu ne yuqaalu li laabis li li laabis li laabis silaah kaafir ki nga xam ne dafa ngànnaayu yor ay ngànna sol ay ngànnaayu yor dañ koy woowe kaafir mu ne wa saabi'u juróom-ñaareel bi qaalahu al-Xattaabi al-imaam al-Xattaabi rahimahullah moo mu ne maanaam laa yakfuru laa yukaffiru ba'duhum ba'dan bu ñenn ñi di yéefirloo ñeneen ñi ndax bu ñu leen defee yéefir fa tastaxillu ci kaw noonu ngeen di daganal qitaala ba'dikum ba'dan voilà parce que ñenn ñu bari léegi boo gisee ay jullit fekk ay jullit yuy julli àjjuma ñu door bomb foofu te naan allahu akbar ah nam xaw woon Sinaay loolu c'est tellement grave loolu li xaw xaw bu grave loolu ay deux cents morts voilà ci Sinaay fële voilà ci benn àjjuma ak fi ñuy xewe fu gis ci monde boo xam ne ay jullit ni ñoom ñooy rey ay jullit ba pare dan allahu akbar jàpp na ñu ngi ci dara lu tax parce que ñoom dañoo dañ leen a yéeféerloo ba pare jàpp na ñuy nekkatu ñuy jullit loolu la yonent way sa sam ñeent juróom-ñaareel bi ne loolu la waa al imam nag an-Nawawi mu ne wal azharu al wa azharu aqwal ar-rabi' wa huwa ikhtiyaaru qaadi Iyaad rahimahullah mu ne li nga xam ne nag moo a niru daal lu jege wax ji gin cee ràññeeku mooy li nga xamante ne euh, mooy waxu ñeenteel bi te moo ne kufrun duuna kufr bu leen def mooy ka fi'lil kuffaar bu leen def ni yéeféer yi waaw di rey yéeféer yi ñoo doon rey jullit kon jullit ñi yéen bu leen reyante seen biir mu ne loolu mooy li gën a feeñ te moom la al imaam al qaadi Iyaad ibn Muusa al maliki rahimahullahu taala daal di dogu te loolu la taat na kon mbir maa ngi noonu li ci am solo fii li ci ëpp solo taxoon al imaam indi ko fi mooy. le fait que yonent may saa saa wax Seydina Jarir istamsitin nas te loolu dañ koy gis tamit ne noppi loolu nit ñi mooy eh, yow taalibe bi bu la sëriñ bi waxee yu mel noonu eh, diw waxal nit ñi noppi bala ñu tàmbale waaw yow waroo ne bon lu tax ñu ma koy wax voilà eh, bon ñu ngi waaj a commencer xoolal est-ce ngaa wax gaa yi ñu noppi quoi voilà loolu waroo ci mer loolu da ngaa war a wax nga fàttali ko hadiisu Seydina Jarir bi la ilaha illallah man de jaar naa loo xamante ne am na saxaab xam ne yonent bay saa saam dana ko noppiloo nit ñi xoolal kooku daraja yu kawe yi muy am man sëriñ bi ne ma noppiloo nit ñi damay jàpp ne comme si yonent bay saa saam moo ma ko wax xoolal allah waaw <laughs> kooku mu ngi ci daraja yu kawe mais gars yi ah bismillah léegi nag eh, déglu leen ndax dañuy waaja tàmbali waaw insha allahu taala nga roye ko muy sunna allah maa ajmala dara dàq ko maa ajmalaha